suratul falaq saaru suuda madan ga dita ga marna la khamsu aayat juróomi aaya la allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah قل أعوذ برب الفلق أقول أعوذ برب الناس ñu baaw leen watam wàcc na ba nga xamee ne nabi day di laatam lenn yoon ci dëgg dëgg dafa xajoon yonent bi ne bëri nañ ko xaar sallallahu alayhi wa sallam faj na ko ñëw ci bëkk néegam di ko daawa Zayd ibn Saabit ñaan ko kawar ak yeneen bi yeneen bi sëriñ na ko dama koy barke loo kooku may ko mu dem faj yeneen bi ci ci toog toog ak benn toog ko ci kawar ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nataal melaw yeneen bi jam ko ci ci ci yàq ay yàqam taf leen ay taf leen te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feebar dam feebaree ñaari malaaka bàyyi ko ja Jibril ak yeneen malaaka kii toog ci leen yore kii toog ci camoñam ñenn malaaka ba Jibril ñu ko dal mu ne ko dañ koo xaj mu ne ko ko xaj yonent bi dégg mu ne la bi day ñu laatam yahud ana xaj ma ma nga jotee sangam dana bani sarwaan yonent fa laale fa lam daldi xool ci dina ali na ko demal ca teen ba nga wàcc ca nga ca fekk rek ngay lim na ko dina ali wàcc ca teen ba fekk pañ mi ndoxam teen bi sax mi ngi soppeeku deret mu génne tey boo xam ne ñu ngi ko def na daal yonent bi def ci fukki pas-pas ak jàng jàng ci fukki saa jàng gis naa li ngay liggéey def ko ci kanam yonent bi de yàlla wàccee yaari saa yi de saaru njëkk bi juróomi aaya la saaru njëkk bi juróom benn aaya la muy fukk ak benn laa ji yonent bi jàng rek su ko juddoo bu fekkee it la parce que fekkeekul boppam yonent daal di yëngu itam foofu ci yaramam na mën a jàmm def ci ci suuf parce que benn yëpp fekkeekul ci suuf ak benn yëpp di jéggi yonent mel ni suñu yawoon xëy na ko de mu daal di wér moo tax yaay saar yooyu képp ci taxaw bi balaa ngaa tëdd jàng ko loolu ah di ah, ko xamoo bi yaa kenn du la mën a faj ku la faj itam faj ma dana dañ mutasila yi wedd nañu xabaar boobu ne mënul nag ndax yonent bi su fekkee ni yàlla mën naa may jara mu di ko lëgoo ba lëgoo bi di ko jàpp kon dootuñu am kon ne yonent bi yàlla li ci ko teg lii man yàlla def na bëgg waaye bi nga xamee ne moom suñu gën a bëgg sax def na ko yi moo tax gaar gaar yaa di feebar ci yaram rek dana ko bañ li ñuy dalee yëpp ci waa ak ñàkk waa ak jaaxle waa ak naqar yaa di nuyu kooku lépp loo xam ne du laal yonent bi rek lépp luy dal doomu aadama dana dal doomu aadama dana ko dal moom yonent bi ndax ci loolu amuloon kon ñun duñ mën a muñ waaye nag waaw li la mën a dal soo seetee ne indi dina jël ñëpp te du leen def ko doon dal rek la mën a mën loolu la ci yàlla jublu tax na ba te sa jabar ji hadis ji yëpp de wax na ne jabaram la Aysata waaye liggéey boobu ñu liggéeyal yonent bi fekk nañ ko ci ba nga xam ne am na ab ji waaw ñu ko boole jabaram Aysata ba nga xam ne saa yu wàccee day jabar di yàqu waaw booba la loolu fekk dañ ci noonu loolu itam du gën a jël yonent bi suñu dal waaw doo ko mën a mën de waaye lépp luy gaar ba xam ne ci yaram ñu ngi ne ci doomu aadama bi rek la jëm loolu moom mooy daal di gis laa yoo xam ne mu ngi wàññeeku nag waaw wàññeeku ci jëmmam waaw kooku moom yàlla di ko ko teg ba nga xam ne nag ne jabar jabar boobu am ne ba saa yu wàcc nag ba yàlla saafara yonent bi saafara yonent bi jëm ndigal rek ñu jabar yi la bi daa doon ndigal ñoom ñu la doon jabar ñoom ñu ne man yàlla saafara na ma jeex mais bëgg naa jox équipé mais nga fekk mbéy muy ñaari saa yi mu ne yow rajo bi rabbil falaq ak rajo bi rabbil naas ak benn xikmati mu ne yow aadum ah, ah, nelaw yàlla rek la lamboo bu nelawee yàlla rek ba nga xam ne dara du ci lu mooy yàlla te balaa nga am xam yàlla ba nga xam ne moom la def mooy mooy njiw yi gis yàlla gis njiw yi daal mooy tax nga mën a taxaw ci xàq sara ak nam war ndax ku gisul lu mooy yàlla du gis lu war du gis lu tere foofu xatar la juróom la juróom bëggam fay jàll moo tax buñ la waxee yàlla ba gisatoo dara lu mooy yàlla mu wax la yaari saar yi nga xam ne njiw yàlla yi ne ñett bi de on se dara du faraq yi ñu sori maa xalaat nga xam ne yàlla kat lu muy ñàkk moom yàlla rek teewut amal na ay mbir su ko defee nga jël ci kii bi léegi ànd ak weer leen gis te doo leen gis di jëflante ñoom te doo jëflante ñoom di nekk ak ñoom te doo nekk ak ñoom loolu mooy tax nga jox ku nekk àqam moo tax ba mu waxee boppam ci saa yu jëkk yi ñu ngi wax ñu ngi dañoo xam aw si ñoom mos la da dafa di xalaat ci borom suba lu sori maa xalaat ak jaay la muy bind maa ngi mos la ci yàlla mi nga xam ne moom moom suba ci xay lépp lu mu bind loolu bind lépp kaddu xalaat na ci biir ndax moo dëkk maanaam ñu jëlee ñu ngi jóge ci téere yàlla boo xam ne yàlla rek dafa ne leneen nekk fa buñ bëggee gis leneen lu yàlla dañuy dellu ci suba bi dëkk ba affaire bu xajar yi rawa yi jóge ci téere yàlla bu sell la ñu ne ñu nekkoon ci lëndëm ak ñàkk yàlla rek nekk léegi bëccëg na ndax ñu gis leneen yu léegi maa ngi gis yàlla nga xam ne moo di borom suba ci xay yi lépp luñ dund loolu luñ dund lépp àddina amul léeg laa wala ñu tane xaafate ak ci xay ci biir nga wax xamal na kaddi ak lënd moom maa ngi musu yàlla ci xay guddi ndax am guddi kat yéen ci xay lépp lu yàlla dund waaye ñu jàng ci guddi ndax lu bëgg a bëri ci xay ci guddi lañ koy saxee ci lañ koy guddi moo tax maa ngi nuyu yàlla ci ay lépp luñ dund waaye maa ngi koy nuyu tam ngay ci ay guddi ay guddi gannaaw bu lënd gannaaw bu lëndëmee ndax gannaaw bu lëndëmee ba xew ci lay xew borom sa la xafa ak ci ay yow jabaraan ka yéen waaye tax ni dina xadi ci tas tas maa ngi nuyu yàlla ci ay yow ay ay jabar ay jabar yu jigéen ñi tax ñu ciy topp ñu ci ñoom ñu la fi béy ñu laataan la fi la fi fajoon ñu leen ay doomam jigéen ñaa ko doon jàng di ko mocc di ko xofle di tax li ba nga xamee ne ñu lay jéem a doon yonent ba nga xamee ne seen dëgg mooy sabab yi seen dëgg ñu ci dugg seen dëgg maa ngi muslu yàlla ci ay bépp jabaraan kat doon mocc di tax li wala tamit aasiti ak ci xayu aji xañaan ila abada ba feeñee kañaanam de maa ngi muslu yàlla itam ci ayu képp koo xam ne dafa ñaan rawat na nag ba mu ñaanee ba mu nekk benn bëgg ñaan mu feeñu ko muslu na yàlla ci ayu lépp lu yàlla mu lëndamee muslu na ay jabaranga ba nga xam ne ñaareel tam li ci seeni kafar muslu na yàlla añaane dana màgg ci gàtt yëpp moo tax bu ko tuddee yéen ci benn gàtt bi saare saare dafay jeex añaane moom ko añaan nag amul ci lay xeexat yàlla ñu ngi lay xeexat añaan mooy lan mooy ngëm na dëkk te ci yàlla may jaam gis na yàlla may sa moromam jaam nga mujj doon xam lu mel noonu loolu moom dara nekk ci rawatina ci jëlee ci mbir diine waaye nag soo mujj cee mu dal bu ne yow doo ko am sax loolu moom mooy añaan moo tax de yàlla wax ne bu leen yëg li yàlla jox seen ñoom ñu moromu jaam te moromam jaam doo ko seetee benn nga fekk ngëneel yi yim lamboo lamboo wala ñoom day jiw ngëneel ngëneel yi ci jëmm ci laaju ñii jëmm jëmm ji laaju ci jëmm ji lu ci yëpp ak saar ak lambaar ak sabe ci sëriñ ñi taggee nit yëpp bu nekkee ci sëriñ nit li mooy moo am wërsëg bëri alal bëri doom bëri ay ndimbal bëri ay soppe bëri ay xarit am sunu rafet ci dundee bi soo gisee nit ñi yëpp booloo ci moom xel mu mag ñaw am dëkk am xam-xam soo gisee nit yëpp nit nga seet sa bopp ko nga mën a def ak nga doon ni moom loolu mooy wala nga mel ni kon moom mu ñàkk ko am ak yow loolu mooy añaan moo tax yonent bi wax ne toogal bul seet kala féete kaw seetal kala féete suuf loolu dina leen ci mbiri àddina la ndax su dee mbiri àddina ak foo mën a toll boo seetee rek da nga di bari ñoo xam ne yaa leen tànn kon doo mën lu may sant yàlla waaye itam foo mën a toll boo seetee ci kaw ñoo xam ne ñoo lëkkale buuf waaye nga daal ne xeex bi nga am benn gaañaan wala nga ñeexaane kon nag ci mbir àddina boo bëggee dëkk di sant yàlla yàlla seet ñu ne féete suuf ah bari na ñoo xam ne man maa leen tane maa ngi sant yàlla bon doo xeex bi nga am da nga sant yàlla am naa ci mbir bi ne nag yéen xool gaa yi man dëkkale féete kaw loo xam ne xam na soo seetee ci kaw gis ñu la gën a xam ne buuf loolu da ngay mën a yokk sa soxla rek waaye itam foo mën a toll ci nafa boo seetee ci suuf bi ñoo xam ne yaa leen toll loolu daf lay taayaloo moo tax ci mbir bi ñu ngi seet ci la jotee suuf seetal ci la jotee kaw ndax ngay yokk ci ci suuf ci mbir bi at mi nekk seetal ci la jotee suuf ñu seet ci la jotee kaw de waaw ndax war nga mën a sant yàlla. aji xañaan nag yaa am léegi du fan nekk fan nga mukk ndax ku xañaan dafa bëgg a xool yàlla. ku mu ñaan ak ko nay dañoo bëgg a fal yàlla moo tax duñ mën a nekk sang buñ fal yàlla jënd doomu aadama yàllaa ko fal loo toppe moromam ci ci kanam mu topp de bu duggee du ko def mukk lu may la fa ko waral lu ko waral nag soo bëggee mu bañ mooy rek bëgg nga toppe bañ ak saa yàlla sax li ñuy dund dund dafa am njëriñ ci ñun maanaam li ñu wax maanaam li ñu wërtali kon li ñu mooy topp ci moom meneen meneen meneen moromam jaam la moom doo ko topp mukk lu mooy am na lu waral lu la jaral nga topp ko loolu dañu la topp nga daal di wan nag yàlla may jaam bi teewal nga bëgg mu bañ te jaam bi teewal ko yàlla may tax muy topp yàlla mooy rek bu nga bu jaam bi topp ci yàlla rek moo tax ko ñaan dafa bëgg a fon yàlla bi nga xamee nag ne nit bi topp nit mukk lu may la fa ko waral sun naa yi ba du maaye dara xañaan du bëgg keneen maaye dara kooku kenn dara ko topp moo tax yaaram ne aji xañaan bu nekk njiit bu nekk fale ku xañaan nag moom la yaaram di wax ne tooñ kat boo xam ne foo ko fekk mu mel ni moom lañ tooñ su ku xañaan rek la koy gisee ndax ku xañaan dafay fexe fexe mu bon jëmale ci ki ma ñaan yàlla delloo ko ci moom muy jàmbat dafa gën a leen fexe yàlla delloo ko ci moom muy jàmbat bi daa yi man mooy tooñ te daa yi man mooy jàmbat moom lay fekk mu dëkk ci tooñ te mel ni moom la ñuy tooñ mu ngi mel ni ku fab aw daj sànni na ko bëgg lukk sa bët da ngay ñëw lukk sa bët lay joor mu sànni ak beneen bëgg mu lukk sa bët càmmoñ mu def lukk sa càmmoñ mu sànni ak beneen bëgg dem sa mbagg mu ñëw dem mbagg mu sànni ak beneen bëgg dem mbagg mi ngi def mu ñëw dem mbagg mi ngi def ku ñëw de moom la ñuy def ñenn moom lañ tooñ te fekk moo tooñ kon ñoom foo ko fekk noonu lay nekk dafa amoon benn buur am foo dëgg ñu bëgg jotaay bu mu toog foo dëgg dina ñëw taxaw digal ko lii rek la ko daal digal nag képp ku la defal lu baax fay ko lu baax xam la ku la def lu bon jël fay bàyyi ko lu bonam la moromam foo dëgg lu dina ko nag añaan ko añaan añaan gëne ko mu gëne buur bi ak saf ñu ko buur bi taxoo añaane ko ko be bëgg lu may gëne gëne xañ ko ba kanam rek mu génnaat yi jënd dëkk mu daal di ne soo de jooju waxal buur bi ne ko dama lay invité ñam ci sama kër mu nangu mu daal di ñëw ci buur bi ne ko kii yaa ngi ko fonk waaye li ñu wax ci yow buur bi ne moom kii lu war a wax ci noonu mu ne ko daf ne da ngaa xamee buur bi mu ne ko loolu ma koy mën a xamee mu ne ko soo ko waxee rek na la seetlu bu baax da nga xam ne loolu loolu la jàpp ci yow daal di génn nag daal di mën ko waaye rek ñoom du ci mën a dem daa jël ko palaat xooloo pala xooloo laaj ak soble yi ba ñëwee jox ko mu nekk moom la ci saako ñu nekk mu nekk dafa ko mu nekk dafa doon liggéey bi. am ñu daal di sax rek dalax nit ñi sax daal di àgg ci buur bi ñu ngi naka jëlee ñu demee di wax buur bi wax mu def ah bu ñu naan li ñu wax dëgg la bu dee li ñu def naa ne dama xasee jënd dëgg la gis naa ne ñu fànn xel. te buur bi ci aadaam mos a bind leeral ci loxoom lu may doon nawet xaalis daal di koy joxe mooy bind ci turam ci loolu mooy jox di nawet lu may doon mos a na ko bind. keroog nag nar na xar ba bindal boppam benn góor na la bind ci ci réew mu ne ko maa ngi leen di bind ci réew bi lay jox leeral bi bu àggsee rek nañ ko xeex. yaram bi dafa mën koo xatara yéen ñëw daal di jox ko ni su ko doon àndal di ko dogal ne ko maa nekk maa ma lekkal bi mu nekk lekkal bi xam nga lu gën a mën a maam rek xam nga ne jur gi di dund mooy may xam nga ko jël moom rambaaj moom saa ñaan ko mu daal di taw dem ci gouverneur ba ba mu ko joxee lekkal ba ba mu jàngal xaaral ko jur gi dafa naa la rey léegi xees la am pal la fekkal sa der bee xatak ñu ne ko léegi du man du man keneen la ko digaloon ah mu ne ko man du ma delloo ak buur bi wax li mu wax rek laay def daal di ko xaaral rek di taxawaay daal di ko xeex xeexam dara ma xatase yéen a ji buur bi xeex gis nga suñu dëkk bi joxoon leeral bi mu waa buur bi ne ko waaw ñu ne mu ne ko leeral bi ma joxoon ñu ma bind rek daf ma ko ñaan xam nga ne day dëgg ci sa loxo lu mooy da ngay maye man ma ko moom maa ko wax ma dëgg dëgg li wax ci biir day waaj de nit ñi wax na sama mbir mi dafa xase xanaa la naka laa waxee ci biir bi ñu ma xam ci yéen mu ne ko ni tax la mujjee woo may wax rek nga takk sa bakkan yi mu ne ko boobu moom moom moo ma invité jox ma laaj ak carotte ak soble ma lekk ko ci saa si mu ne ma dama lay góor gi jotuma dalax mi ci sax ma bañ laa lor ci kat moo taxoon ma fekk si ma bi ma joxe lettre bi moom ko ñaan naa nag buur bi ne ko ku la defal lu baax day ko lu baaxam ku la def lu bon day ko lu bonam delluwaat ci place bi di ko naan yëpp noonu la